mu ngi moo doon Amr di doomi Xaarija Xaarija di doomi al-Muntafiq al lu tuddoon Amr di doomi Xaarijata xaarija di doomi almuntafiq bokkul ak beneen am na beneen amru ibn xaarija boo xam ne muy amru na xaarija ibn qays ibn maalik ibn adi ibn amir ibn najjar kook ci wàllan saar la bokk bokkul ak kii kooku le bokkul ak kii kii mooy amru ibn xaarija ibnul muntafiq ibnu al muntafiq kon amru la tuddoon di doomu ku ñuy wax xaarija xaarija di doomu almuntafiq al yu bokkoon ci waa banu asad xaliifu abi sufiyaan am na nag ñu ne nooroonoo eh, lu tax ngeen naan al asadi ash'ari la woon ñu ne déedéet ansaari la woon ñu ne mukk jumahi la woon eh, loolu li gën a dëgër insha allah mooy asadi la woon xaliifu abi sufiyaan aliyee la woon ci Abu Sufyan ibnu ibnu Harb waaw allié la ci Seydina Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Harb rahmatullahi alayhi wa radiya anhu Amr ibnu Xaarija mii nag ah waa asxaabu sunan dañoo soloo ci moom muy xadiis la bu siiw boo xam ne moo tax xadiis la boo xam ne ku mel ni al imaam ash-Shafi'i dane antu mooy lenn ci xadiis boobu mutawaatir la xaddu tawaatur yi àgg na ci mooy loo xam ne mbooloo mu bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ko ci mboo moo ko ñoo ko jële ci yonent bi alayhi salaam xadiis bi rawaahu al imaamu ahmad qad rawaahu al imaam at-Tirmidhi al imaam ak al Ibnu Maaja boo demee ci sunanu Daarimi rahma sunanu Daarimi rahmatullah alayhi soloo na ko ah Ibnu Isxaaq soloo al imaam ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullah alayhi dane dane moom al imaam ibnu isxaaq raxmatullah alayhi mu ne xaddatani layth ibnu abi sulaym an Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari an Amr ibn Xaarijata radiyallahu anhu annahu qaala ba'athanii Attaab ibn Asiid ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fii xaajatin wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waaqifun bi arafa fa ballaghtuhu thumma waqaftu tahta naaqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna lughamaha lughamaha la yaqa'u ala ra'si fa sami'tuhu wa huwa yaqul ayyuha an-nas inna allaha adda ila kulli dhi haqqin haqqahu <laughs> wa innahu la tajuuzu wasiyatun li waaris wal waladu lil firaash wa lil aahiri al hajar wa man iddaa ila ghayri abiihi aw tawallaa ghayra mawaali fa alayhi laanatullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin laa yaqbalu allahu minhu sarfan wala adlan. al imaam ibnu Isxaaq ibnu yasaar imaamul maghazi rahmatullah alayhi dane xaddasani nettali na ma layth ibn abi sulaym aa nettali na ma de layth ibn abi sulaym waaw sama sëriñ moo ma nettali man imaamu ibn isaaq di layth ibn abi sulaym kuy layth ibn abi sulaym lay Euh, après après dinañ dinañ wax ba pare après nañ ñëw parce que là on va régler chose nañ wax ba pare ah, te mu jële ko ci Shahr ibn Hawshab an Shahr ibn mu jële ko ci Shahr ibn Hawshab ah Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari ash-Shami ah yooyu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ndax affaire bi yëpp fii la ne ah léegi mu ne an Amr ibn Xaarija moom Shahr ibn Hawshab moo ko jëlee ci Amr ibn Xaarija annahu qaala mu ne nee na ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne yónni na ma kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non ba'athani Attab Asid mu ne man Amr ibn Kharija radiyallahu anhu Seydina Attab ibn Asid moo ma yónni Seydina Attab Asid defoon nañ tarjamaam moo doon gouverneur moom bi yonent bi alayhi salaam ubbee Makka moom la fa bàyyi mu toogal ko fa moo ne woon équivalent liñ naan gouverneur moo ne woon représentant wu yonent bi alayhi salaam Makka gis nañ ba muy dem Hunayn moom la fa bàyyi woon boole woon ko Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu mu xamal nit ñi seen diine moom naa Attab ibn Asid boobu Seydina Amr ibn Xaarija comme que Quraysh ko Quraysh la ne woon ndax moom moom allié la ci Abu Sufyaan ibn Harb sayyidu Quraysh mu ne ba'athani Attab ibn Asid Seydina Attab ibn Asid moo ma yónni man <coughs> ila rasuulillaahi yónni ma ci yonent mi alayhi salaatu salaam fii xaaja ci benn aajoom mooy loo xam ne am yónnent daal boo xam gis nga sutura neewul ne lii la ma yónni woon ca yonent bi aleyhi salaatu salaam non moo ma yónni woon fii xaaja waaw bu la kilifa yónnee jarul nga ñëw ci nit ñi naan moo ma yónni woon ngir ma dem waxal ko lii déedéet boo ñëwee ba ba war koo nettali sax neel rek daf maa yónni woon ci diw ci aajo mais bul dévoiler mukk contenu la yónni woon mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifun bi arafa man Seydina Amr ibn Xaarija ba may dikkal yonent bi alayhi salaam ci yonentu Seydina Attaab boobu yonent bi alayhi salaam mu ngi nekkoon arafa taxawoon kon ci taxaw bi mooy bésub arafaat fa la fekk mu taxaw ca ca arafa na fa ballaghtuhu ma jottali ki ma yónni di Seydina Attaab ibn Asid yónni ma jottali ko mu ne summa ginnaaw gi waqaftu taxta naaqati rasulillah kon lan la wax fii bi arafa jàppal bi arafa la wax de wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifun bi arafa nee na ma jottali ko summa ginnaaw gi waqaftu ma taxaw taxta naaqati rasulillah ma taxaw ci suufu géneemu yonente bi sa salaam waxoon nañ la keroog bi muy taxaw arafa lépp dafa taxaw ah dafa taxaw mais ci kaw war waayam moo tax loolu mooy li gën ndax loolu la yonent mi aleyhi salaatu salaam def waaw nekk ci waruwaay moo gën ndax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def moo tax boroom xam-xam yi di wuti est-ce que ku taxawak tànkam moo gën a moo gën wala boog lan moo gën mu taxaw lool dañ naan mu taxaw am na ñenn yoo xam ne dañ ne ñoo yem rek taxaw ci toog bi ak kii bi taxaw be yi war bi benn la waaw mais. lii daal mooy li yonent bi saa saam def ku taxaw ak sa tànk tamit loolu baax na waxuñu na ñépp uti ay géléem ngir ñëw taxaw déedéet walla poto <coughs> ngir taxaw <coughs> mu ne fa ballartuhu ma jaal bi koy jottali ginnaaw gi summa ginnaaw gi waqaftu tahta naaqati rasulillahi sallallahu alayhi ma taxaw ci suufu naagaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa inna lughaamuha mooy baab yi liy génn ci gémmiñ gi di fuur la yaqaw ala ra'si mu ngi rot di wadd ci sama di roogalaat ci sama bopp bi mu ne fa sami'tuhu maa ngi dégg yonent bi alayhi salaam wa huwa ta moom yaqulu xaalam mu ngi wax mooy di def xutba naan ayyuhan naas éeyéen nit ñi inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla addaa jox na ila kulli dhi haqqin haqqa boroom àq bu ne jox na ko àqam mooy ci wàllu miraas nañ continuer ba pare inna allaha addaa ila kulli dhi haqqin haqqa wa innahu la tajuzu wasiyatun li waaris buur yàlla moo séddale ki ñuy war a donn ki muy donn buur yàllaa leen moo séddale ku nekk li nga ci war a am waaw wa innahu te buur yàlla moom mi séddale lool nag moo dogal te moo ne àttelewu leen lool lool mooy àttel laa tajuuzu wasi li waaris waaw mooy ne euh, di defal testament koo xam ne dafa war a donn loolu manu nekk waaw koo xam ne am na partie ci ci héritage bi ci donn war a donn ki mu war donn amul droit ci doomam yépp bàyyi ji amul droit jël ci doomam yi kenn defal ko testament ne ko yow sama kër gee ah, bu ma deewee nga jël ba pare mu war a bokk ci yeneen alal ji mu fi bàyyi bokk ko ñi ci des mu ne loolu man da ne wal waladu lil firaash doom ci lal lay juddoo mooy ci sëy lay juddoo lala ko moom ci sëy lay juddoo walil aahiril xajar ku ñëw nag di réclamer naan man saay kii maa ko juroon waaw kii man maa ko jur laa kooku nan lañ koy def xajar ay xeer lañ koy dóor ba mu am problème waaw mooy ku ñëw fekk ndaw mu mu mu am doom nga naan mayewuñ leen xamewuñ leenub sëy nga ñëw ne bon kim jur maa ko man la kon kooku mooy wan ne kon ko reconnaître ni dangaa njaaloo kon ay xeer lañ lay dóor ah lañ lay sànni doo am dara jàllal na lool lool mooy toppal doo am dara hmm? mu ne wamani daa képp koo xam ne dafa wootewu ilaa xayri abihi lu wuteek mooy di askanaloo lu wuteek baayam mooy dafa ci ay baayam moo xeeb leen ne bon man askan sàngam man moo bon man ñooñu daal léegi daal changé complètement ni léegi moom feneen la bokk <coughs> moo tax ay ay ay adoption yooyu yëpp l'islam da koo teg fële gisoon nañ ca suuratul ahzab ca ak bi ñuy gis tarjama seydina Zayd ibn Haarisa ca début siira ba ah boo delloo foofu fële ci wàllu adoption ni ko l'islam abolire dindi ko waaw mu ne kon wa man iddaa képp koo xam ne dafa wootewu ilaa xayri abiihi ku dul baayam waaw ne kii mooy sama baay léegi kantaa sama baay bi nga xam ne moo ma jur waay yow man reconnaître ma kii wam man moom askonantelu ma ci moom d'ailleurs j'ai même changé je vais changer mes pa mes piep mes papiers bu ko defee ma yor beneen sant voilà mu ne aw tawalla xayra mawali walla jaam boo xam ne wala jaam jaam boo xamante ne nii jaam boo xamante ne nii moom euh, mooy boo libéré jaam xam nga day am alwalaa bi dox seen diggante nga xam ne kenn mënu koo jënd kenn mënu koo jaay kooku ne moom waa yow mawaaliyam yi daal dara ah, mu ne léegi moom daal ci ñeneen daal lay affilié wu ko waaw ah man daal sawaay léegi ci ñeneen laay affilé wu dootuma affilé to ci ki nga xamante ne nii moom laa xam kon nag kooku mu ne lool luy xew <coughs> mu ne kooku dina am ah fa alayhi laanatullaahi wal malaayikati wan naasi ajma'in kooku dina am rëbbum kan laanatullaahi rëbbum buur yàlla lay am rëbbum buur yàlla lay am wal malaaykati ak malaaka yi ajma'in mbooloom seen laa yaqbalu llaahu minhu sarfan wala adlan buur yàlla du na du ko nangul naafila waaye du ko nangul sax farata waaw du ko nangul lu tuuti du ko nangul farata du ko nangul naafila dara la ko du nangul eh, lii la il imaam wax gis nga dane bi Arafa léegi nag wax ji mooy al imaam al xaafis ibn xajar ci fatxul ci ci ci maram ci baabu izaalati najaasati wa bayaaniha buntu bi nga xam ne lañuy dindi eh, eh, li nga xam ne mooy eh, sobe ak leeral lan mooy sobe daf fu indi xadiisu Seydina Amru ibn Xaarija bii mais foofu dane Seydina Amru ibn Xaarija dane imaam al-Haafiz ibn Hajar dane waan Amru ibn Xaarijata radiyallahu ta'ala anhu annahu xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam binina wa huwa ala raahilatihi wa lu'aabuhaa yasiilu ala katifay ha mu ne al imaam an-Nasaa'i al imaam Ahmad solo na ko ak al imaam at-Tirmidhi wa sahhaha te al imaam at-Tirmidhi daal dina koy wéral léegi wax ji mooy waax mais hadith bi moom imaam Ibn Isaaq moom. te foofu ci même càllal mooy ci ñii la mooy ci shahrubnu xaw xawshab mii la jaar shahrubnu xawshab la jaar te imaam ibn Isaaq gis nga haddathani Layth ibn Abi Sulaymaan shahrubnu xawshab te loolu léegi nag ñu ne la woon nag nañ seet ñan ñoo ko soloo mooy kan moo ko soloo woon al imaamu Ahmad al imaam at-Tirmidhi al-imaam an-Nasaa'i ak al-imaam ibnu Maaja al daarimi rahmatullah ala al-jamii léegi nag ñu war a seet mais bi Mina la lañ wax wala bi Arafa te benn xadiis bi ci Shahr ibn Hawshab la jaar premièrement <clears throat> dañ naan la si bi Mina bu dee Sunanu Tirmidhi amul bi Mina ndax euh, al-imaam at-Tirmidhi dana qaala haddasanaa abu awaanata an qataada an shahr ibn hawshab an abdirrahmaan ibn ghanm an amr ibn xaarijata anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam xataba alaa naaqatihi wa ana tahta jiraanihaa wa hiya taqsa'u bi jirratiha wa inna lu'abaha yasilu bayna katifayya fa sami'tuhu yaqul inna allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu wa la wasiyyata li warith wal waladu lil firash wa lil 'ahiri al hajar wa man idda'a ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawalihi raghbatan anhum fa alayhi la'natullah la yaqbalu allahu minhu sarfan wa la 'adlan loolu mooy xadiis bi ci imaam ibn eh, al-Tirmidhi Tirmidhi indi ci abwaabul wasaaya mu ne haddathana nettali nañu Qutayba ibn Sa'id an Abu Awaana al-Waddaa ibn Abdillah al-Yashkuri rahmatullahi alayhi an Qataada ibn Di'aama as-Saduusi rahmatullahi alayhi al-Basri an Shahr ibn Hawshab mu jële ci Shahr ibn Hawshab an Abdurrahmaan ibn Ghanm fii xoola eh, riwaay imam ibn Sa'd bi amul Abdurrahman ibn Ghanm dane haddathani Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab direct ah Layth Abi Sulaym moo ko nettali ci directement mu jàll ci ki nga mu ne eh, moom mu jële ci Shahr ibn Hawshab moom mu jële ci Amr ibn Kharija alors que nettali bi dafa indi diggante eh, Shahr ibn Hawshab indi na Abdurrahman ibn Ghanm ash kaana min sukkaani shaami an Amr ibn Xaarijata mu jële ci Amr ibn Xaarija mu wax mu ne moom yonent mi alayhi salaatu kon tudd fi Mina tuddul Arafat ñu la kon jàllal ci keneen imaam An-Nasaa'i moom est que tudd na ñooñu <coughs> est-ce que tudd na loolu ci baabul wasaaya moom it tuddul dana rek xataba Rasuulullah mu jaar tamit ci Amr ibn moom it Qutayba la wax mooy même càllale bu imaam kii e, at-Tirmidhi moom lam axbarana Qutaybatu ibn Sa'id qaala haddathana Abu Awaanata an Qataada an Shaad da xadiis bi day jaar ci Qataada mais gis nañ jaar na ci Layth ibn Abi Sulaym ci imaam Nisaa an Qataada an Shahr ibn Hawshab an Abdurrahmaan mooy même càllale te foofu tudd fa li nga xamante ne mooy bi Mina kon leer na kon te feneen fi mu ko indi ba léegi ci kitaabul wasaaya waxu fa tamit loolu moom al ci riwaayu al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi léegi nag <clears throat> bu ñu paree ci lii ñu jàll imaam ibnu Maaja it indiwul loolu mooy ne xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa bi Minaa it amu ci waaw. moom dane haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shaybata qaala haddasanaa Yaziid ibn Haaruun qaala anba'anaa Sa'iid ibn Abi Aruuba an Qataadata an Shahr ibn Hawshab an Abdirrahmaan ibn Awf an Amr ibn foofu it waxu fa xam ne mooy bi Mina dana rek Yonent bi alayhi salaam xatabahum wa huwa alaa raahilatihi léegi nag kon mais bi Mina fan la ñu ne la même imaam ad-Daarimi eh, ba mu waxul bi Mina de. imaam ad-Daarimi nettaleem yi waxul lool dana rek moom Amru ibn Xaarija kuntu taxta naaqati nabi sallallahu alayhi wa wa hiya taqsa'u bi jirratiha wa lubaa wa lu'aabuha yanuusu bayna katifayya loolu la wax léegi nag kon kan moo ci des al imaamu ahmad est al imaamu ahmad moom indi moom moom wax na bi ñu ne la waaw kay al imaamu ahmad nag moom nag càllale moo am bi ma ne la waaw waaw boo demee al imaamu Ahmad ci Musnadu Shaamiyin mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far di Gundar qaala mu ne haddathana nettali nañu Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy Sa'id ibn mooy Sa'id ibn Abi Aruba ah rahmatullahi alayhi wa Yazid ibn Harun ak Yazid ibn Harun ibn Zadi ah moom moom moo al moom moo ko nettali Yazid ibn Harun mu ne axbarana Sa'id mu ne Sa'id moo ñu nett mu ne ñoom ñaar mu xam kon imaam ahmad ci Gundar la ko jële Muhammad ibn Jaafar ak Sa'id moom non moom mu ne haddathana Sa'id Harun mu ne qaala akhbarana Sa'id mu ne nettali nañu Sa'id an Qatada moo tax affaire bi day tourner Qatada la jaar mais bam des riwaay imaam ibn Sa'd bi jaarul ci Qatada ci Layth ibn Abi Sulaym la jaar foofu mu kon moom mi ngi nga xamante ne nii mooy an Shahr ibn Hawshab mu jële ci Shahr ibn Hawshab an Abdurrahman ibn Ghanm mu jële ci Abdurrahman ibn Ghanm an Amr ibn Kharijata mu jële ci Seydina Amr ibn Kharija annahu qaal mu ne xatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Minan wa huwa ala rahilatihi wa hiya taqsa'u bi jirratiha wa lu'abuha yasilu bayna katifayhi katifayya fa qaala inna allaha qasama li kulli insanin nasibahu min al miiraas fala tajuuzu li waarisin wasiyya al waladu lil firaas walil aahiri alxajar alaa wa man iddaa ilaa gayri abi aw tawallaa gayra mawaalihi raghbatan anhum fa alayhi la'natullah wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin Allah kon imaam Ahmad moom moo indi bi mi nag <laughs> mooy moom moo indi bi minan riwaayam moo indi mu ne xatabana sayyidina Amr ibn Xaarija mu ne xatabana rasulullahi yonent mi aleyhi saa salaam de xutbaal nañu sallallahu bi minan fekk mina lañ ne woon wa huwa ta moom ala raahilati mu ngi woon ci war waayam léegi nag nga ne ma léegi léegi ana lan moo ci gën a dëgër ci ndax kenn même xada kii bi la sahaaba Amr ibn Xaarija moo ko wax di sayyidina Amr ibn Xaarija riwaay imam ibn Sa'd bi ne man Attaab ibn Asiid moo ma yónni ila rasulillah sallallahu fi haajatin wa rasulullah waqifun bi Arafa fa ballaghtu thumma waqaftu tahta naaqati rasulillah mu wax même discours mu ne Arafa la woon kii ne fii mu ne Mina mais lan moo ci gën a dëgër dañ naan la insha allah li gën dëgër mooy Mina la xewe woon lu tax loolu ma ne la parce que Layth ibn Abi Sulaym comme li boroom taqribu taqrib wax al imaam al xaafis ne moom nag dafa bari woon lu muy juum ay ay ay erreur yu muy def waaw moom dafa bari woon erreur yu muy def te kon ci la ñuy xame ne kon juumte te foofu noonu gis nga mooy dafa am yoo xam ne mooy tuddul sax Abdurrahman ibn Ghanm tudd ko tudd ko. léegi rek mu des mooy mooy dafa ne Layth ibn haddathani Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari kon ki nga xam ne moom moo bari lu muy juum boo tegee ci wet ji ñoom Qutayba ibn Sa'id ah Abu Awaana Qataada Shahr ibn Hawshab Qataada mooy moom Qataada boo tolloog moom mooy al Layth ibn Abi Sulaym moom moo ne an Shahr xaw Hawshab Qataada ne an Shahr ibn Hawshab Qataada imaam Qataada ak imaam a dëgg Qataada imaam Qataada huwa al-Jabal ibn Di'aama ibn Di'aama ibn Di'aama ibn Di'aama moo nekk ca kaw kon kay bu njuumte gi am fan kan moo juum kon dañuy xam ne al-Layth ibn Abi Sulaym mii ah Layth ibn Abi Sulaym mii njuumte ju kon ci moom lay jóge ah léegi xoolal <coughs> xoolal xoolal imaam at-Tirmidhi li mu wax léegi nag mu des waa Shahr ibn Hawshab nag parce que Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari ash-Shami dafa am wax ci moom am na ku mel ni ñoom ñoom ci kii euh, ñoom euh, Ibn Awn ah ñoom ñoo wax ci moom ak ñoom imaam Shu'ba ñooñu ñoom ñoom ñoo ne bon waa yow ah. waa yow ah, kii daal saay ñoom ñoom faalewuñ ay mbiram mooy dëgëraluñ ko waaye xoolal li imaam ibn Sa'd wax so non al imaam at-Tirmidhi ci saxiix ci sunan bi bi mu indee ci abwaabul wasaaya ah mu ne xoolal léegi nag mu ne bi mu indee xadiis bi mu wax ne euh, bon pour gàttal ko mu ne sa'altu Muhammad ibn Ismaa'il an Shahr ibn Hawshab saqahu wa qaala innama yatakallamu fihi ibnu awn thumma rawa ibnu awn an hilaal ibn abi zaynab an shahr ibn hawshab hada hadithun imaam ibn moo tax imaam ibn eh, at-Tirmidhi ne hada hadithun hasanun sahih al imaam at-Tirmidhi ne man de laaj naa ko Muhammad ibn Ismaïl muy al-Bukhari laaj naa ko ci mbiru shahr ibn hawshab mii ne ko mais shahr ibn hawshab moom eh, mooy da'if la wala thiqa la wala lu mu doon nee na fa wasaqa fa wasata mu daal di koy mu daal di koy wéral ne kooku ku dëgër la te tamit imaam Ahmad tamit wax na ci moom lu rafet waaw imaamu Ahmad wax na ci moom lu rafet ah te tamit même bu dee jëlee nañ am na riwaay yuñ jëlee ci imaam Ibn Ma'in mu mu mu koy nee euh, kii mu koy wax ne moom dëgërul mais jëlee nañ ci Yahya ibn Ma'in tamit mu daal di koy dëgëral. ne sabtun ah imaam ahmad rafet ne ne moom siqa la <coughs> ba pare ne maa ahsana xadiisu ana lan moo gën a rafet li nga xam ne mooy xadiisam parce que li liñ koy jame moom yooyu taxul ay ay ay ay kii la ay iddia la ay woote la ay ay di ko tuumaal naan dama comme li euh, waaja wax ne dama àndoon ak shahrum na xawsam ñuy dem màkk xaw ma samay après samay mooy bagage am réer mu jiiñ ko ne moom moo ko war <laughs> mooy ana preuve loolu ci wàllu sharia kooku mooy mooy loolu dëgërul moo tax ki mel ni ki abul hasan euh, ki ibnu qattan alfaasi rahmatullah alayhi mu ne man dégguma ñi nga xamante ne nii ñooy ñoo koy def ñoo naan daif la gisuma benn preuve bu leer bu yor waaw amuñu benn preuve bu ñu yor moo tax imaam ibnu euh, kii al muslim indi na xadiisam def ko mutaabaa waaw waaw moo tax borom ak taqrib mu ne moom saduq la kathirul irsaal wal awham dëgg la sharum na xaw saduq la ku dëggu la kathirul irsaal yi waaw ku bari la nag lu muy def irsaal ha li nga wa wal awham ak lu muy def def le waaye mooy ne xadis bii nii daa bari moo tax ñenn ñi naan xadis bi dëgërul barka daa bari ittirab waaye al imaam at-Tirmidhi ginnaaw yu indee wax yi wax indi na waxu imaam Ahmad rek yooyu ak wax li imaamul yi wax ci moom ne moom mu mu mu wéral ko mu ne waaye <coughs> ma ne na xaw sa mii moo tax bi mu waxee loolu pare mu ne lii xadiisun xasanun saxiix moom al imaam at-Tirmidhi kon nag bu njuumte gi amee dañuy xool ci Layth ibn Abi Sulaym moom mi ne bi Arafa te ñoom ah ne mbir mi non non non seulement yaa Abdurrahman ibn Awf eh, eh, eh. <laughs> Abdurrahman ah an Abdurrahman ibn Ghanm an Amr ibn Kharija digganteem ak Shahr ibn Hawshab ah te loolu mooy li nga xamante ne mooy xadiis bi xadiis la boo xam ne bu dëgër la mais nag mbir mi Mina la woon du fii du fii de mais Mina la xewe woon mais du Arafat loolu moo tax euh, euh, kii bi duñ ci yàgg duñ ci yàgg noonu ci euh, contenu bi <laughs> voilà moom nag Seydina Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala anhu wa moom <coughs> loolu lañ am ci moom comme li nga xamante ne ni mooy tarjamaam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu